أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كافها يا عين صاد ذكر رحمة ربك ربك عبده زكريا إذ نادى ربه نداء خفيا قال رب إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا واشتعل الرأس شيبا ولم أكن بدعائك رب شقيا وإني خفت الموالي من ورائي وكانت امرأتي عاقرا وكانت امرأتي عاقرا فهب لي من لدنك وليا يرثني ويرث من آل يعقوب واجعله رب رضيا يا زكريا إنا نبشرك بغلام اسمه يحيى lam naj'al lahu min qablu samiyya qaala rabbi annaa yakuunu lii ghulaamun wa kaanat imra'atii 'aaqiran wa qad balaghtu mina al-kibari 'itiyya qaala kadhaalika قال ربك هو علي هين وقد خلقتك من قبل ولم تك شيئا قال رب اجعل لي آية قال آيتك ألا تكلم الناس ألا تكلم الناس ثلاث ليال سويا فخرج على قومه من المحراب فأوحى إليهم فأوحى إليهم أن سبحوا بكرة وعشيا يا يحيى خذ الكتاب بقوة وآتيناه الحكم صبيا وحنانا من لدنا وزكاة وكان تقيا وبرا بوالديه ولم يكن جبارا جبارا عصيا صدق الله العظيم صدق الله بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيد الأولين والآخرين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 bunt bi nga xamante ne moom mooy wax ne du ñu teqale diggante ñaar bisub ajjuma maanaam du ñu jaar seen diggante su fekkente ne ni ñu toogee dafa xat naka noonu du ñu maanaam jéggi seen day doq gisoon nañ ci xadis sayyidina Salmaan al-Farisi radiyallahu anhu bi nga xam ne moom la yenente bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam doon wax ay xeeti mbir yoo xamante ne nit képp ku ko def bisub ajjuma te mu boole ca ne te du tàqale seen diggante falam yu farriq bayna nayni te tàqalewul diggante ñaari nit bu boobaa mu ne bokk na ci mu tamit li nga xam ne moom mooy li imam bi wax mu ne loolu dul ne dinañ ko képp koo xamante ne def na loolu ghufira lahu ma bayna ma baynahu wa bayna al jumu'ati al ukhra bi nga xam ne moom moo doxoon ci digganteem ak ajjuma bi nga xamante ne moom moo ci teg moom ci tegu gisoon nañ ci baabun laa yuqiimu rajulu axaahu yawmal jumu'ati wa yaqudu fi makaane bunt bi nga xamante ne moom mooy wax ne duñu yëkkati maanaam benn waay du warta yëkkati mbokkam ci bisub ajjuma ba noppi daal di toog ci bërëbam loolu gisoon nañ ci hadith sayyidina Abdullah ibn Umar ibn al-Khattab radiyallahu ta'ala anhuma bi nga xamante ne moom la wax ne yenente bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam dafa tere lu mel noonu naka noonu gisoon nañ ci baabul azan yawmul jumaa yow baabul baabul azan yawmul juma bisub noddu maanaam maanaam buntu bi nga xam ne moom moo aju ci wàllu noddu bisub ajjuma ñu gisoon ci hadith sayyidina Sa'ib ibn Yazid bi radiyallahu ta'ala anhu bi nga xamante ne moo xam ci buntu booba ak buntu yi nga xamante ne ñoom ñoo ci tegu ci xadis boobu la ci imam al-Bukhari rahimahullahu taala indi te moom mooy leeral gi muy leeral ne yenente bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam ci jamonoom benn nodd maanaam euh, moom imam bi da daan da daan ci kaw minbar bi daa di euh, euh, daa di déglu noddkat bi nodd mu daa di naka noonu noonu la demee woon tamit ci jamono sayyidina Abu Bakr radiyallahu ak sayyidina Umar ibn al-Khattab radiyallahu ta'ala anhu amma bi nga xamante ne nag moom la jamono sayyidna Usman ñëw radiyallahu anhu nit ñi daal yu bëri nag ci la ñu yokkee benn noddkat euh, ca euh, jaba maanaam ca marché ba bi tuddee az-Zawra maanaam loolu li nga xamante ne euh, moom moo indi ñetteelu nodd bi te moom mooy maanaam mooy ginnaaw nodd bi ak liqaam bi ñetteelu nodd bi nag moom mooy nodd bu njëkk bi ñu wax ko ne moom mooy ñetteel bi ci buñ ko askanalee ak ni nga xamante ne noonu la toppantee ci yoonal gi nga xamante ne moom lañ ko yoonal gisoon nañ ci tamit baabul mu'azzinil waahid yawmal jumaa bunt bi nga xamante ne moom mooy wax ni mbirum noddukat bi nga xam ne moom benn lay doon bisub ajjuma loolu mu ci dëgëral li nga xamante ne moom mooy li wér ci li tukkee ci yenente bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam mu indi hadiisu sayyidina Sa'ib ibn Yazid bi ba tey radiyallahu ta'ala anhuma mu wax ci biir mu ne walam yakun linnabii sallallahu alayhi wa sallam mu'azzinun ghayra wahid yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam amul woon lu dul benn noddukat dong te loolu moom mooy li nga xamante ne moom mooy li sax comme li nga xam ne noonu lañ ko gise woon ci suñu jotaay bi weesu walillahi alhamdu wal minna gisoon nañ tamit baabun yujibul imaamu alal minbari iza sami'a nidaa te gisoon nañ tamit ne de ci am na ci riwaayat karima mooy yu azinul imam maanaam mooy ne imam bi day wuyut nodd gi maanaam moom mooy bu nit ki dee nodd day daal di wax li nga xamante ne moom lay wax comme ni nga xamante ne noonu la ko képp kenn ku bokk ci mbooloo mi di defee naka noonu képp kenn ku nekk ci biti tamit dégg nodd bi noonu la ko war a defee comme niñ ko gisee woon ci kitaabul azan loolu gisoon nañ ci hadith sayyidina Muawiya bi radiyallahu bi nga xamante ne moom ci boppam dafa toog ci kaw minbar bi imaam bi di maanaam noddukat bi di nodd fekk moom moo ne moo doon moo kon imaam bi toog di ñuy nodd mu dégg nodd yi ginnaaw ga eh, mu maanaam mu wax comme ni nga xamante ne noonu lay wax gannaaw ga ba mu noppee dafa ni yaa ayyuhan naas inni sami'tu rasulallahi sallallahu alayhi wa ala hadha al xiina azzinal xiina azzinal muazzinu yaqulu ma sami'tum min minni min maqaalati maanaam yéen nit ñi man mi de dégg naa ndawal yàlla bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam jamono ji nga xamante ne moom laa ji nodd bi di nodd muy wax li nga xamante ne moom ngeen dégg nii ci maanaam sama kaddu sama wax léegi ñu daal di ñëw ci baabul julusi alal minbar inda ta'zin baabu buntu al julusi toog alal minbar ci kaw minbar inda ta'zin ci faf nodd bi maanaam fii imam al-Bukhari rahimahullahu ta'ala dafay leeral li nga xamante ne moom mooy ne képp ko xam maanaam bu imam bi yëg yéggi yégsee du duggagum taxaw maanaam faaw dafa war a toog loolu mooy li nga xam ne moom mooy li ñu yoonal te moom mooy sunna bi maanaam day toog ngir dégg d'abord nodd bi bu ko defee muy doog a jóg nag daal di xutba li nga xam ne moom maanaam doog a def xutbaam waaye du ñëw rek daal di taxaw di déglu noddkat bi loolu moom la imam al-Bukhari rahimahullahu taala di leeral fii mu bokk ci sunna yi xutba yi ci sunna yi nga xamante ne moom la imam bi war a sàmmonteel mboolem borom xam-xam yi rahmatullahi alayhim ànd ci loolu nangu ko mu ne qaala bil isnaad al muttasil fi awal kitaab lay haddathana Yahya ibn Bukayr te moom mooy al Abu Zakariya Yahya ibn Abdullah ibn Bukayr al Qurashi al Misri rahimahullahu taala comme niñ ko xamee woon gane adduna cent cinquante-cinquième année génn adduna deux cent trente-et-unième année ginnaaw gàddaay yenente bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam imam al-Bukhari moom la nekk sëriñam mu solo ci moom lu bare bare muy cent soixante-dix-huit hadith imam Muslim solo na waaye du sëriñam waaye sëriñu sëriñam la imam Muslim solo na ci moom ñaari hadith imam Ibn Maaja ñetti hadith te ñoom ñii rek ñoom ñoo ko solo ay haditham ci waa kutubu sitta amma imam at-Tirmidhi moom tudd na ko waaye solowul ci moom xadis amma ñi nga xamante ne nag ñoom ne imam an-Nasa'i ak imam euh, Abu Dawud ñoom ñaar solowuñu ay xadisam kon noonu la solowee ci noonu la ñëwee ci kutubu sitta rahmatullah al jami' mu ne qaala ma fi ashaabu kutubu sitta rahimallahu al jami' mu ne qaala haddathana al-Layth mooy sëriñu ki nga xam ne moom mooy Yahya ibn Bukayr ngir na Yahya ibn Bukayr moom moo ko daan bindal te moom ñoom ñu jëlloo woon moom mooy imam Layth ibn Sa'd euh, al-Fahmi rahimahullahu ta'ala muy Abul Harith al-Misri moom mi ngi gën a àdduna quatre-vingt-quatorzième année quatre-vingt-treizième quatre-vingt-quatorze génn àdduna cent soixante-quinzième année ginnaaw gàddaay Yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam mu nekk imam bu mag comme niñ ko xamee ay hadiisam ñu ngi ci kutubu te moom tamit moom mu bokk ci asmaul mufrada yi nga xamante ne ci kutubu sitta ba mu jeex moom rek mooy ci tuddoo Uqayl keneen ku dul moom Aqil la tuddoo muy Uqayl ibn Khalid ibn Aqil al-Ayli muy Abul Khalid al-Madani moom waa Madinatul Munawwara ala saakinihaa afdalu salaatu wassalaam mi ngi génnaat na cent quarante-quatrième année ginnaaw gàddaay Yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam comme Hisham ibn Urwa ibn Zubayr ibn al-Awwam radiyallahu ta'ala anil jami' moom euh, kon mu bokk ci euh, niveau Serigne ñoom Serigne imaamu Maliki rahmatullah ak ñoom imam Layth ibn Sa'd ñoom Sufyan ibn Uyayna ak ñeneen rahimallahu al-jami' an ibn Shihab te moom mooy az-Zuhri euh, rahimahullahu ta'ala Muhammad ibn Muslim ibn Shihab az-Zuhri Abu Bakr di waa Madinatul Munawwara ala sakiniha afdalus salatu wassalam moom tamit ay hadisam ñu ngi ci kutubu sitta mi ngi génn gane adduna cinquantième année génn adduna cent vingt-cinquième année ginnaaw gàddaay Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam hadiisam ñu ngi ci kutubu sitta anna Saa'ib ibn Yazid te moom mooy al-Ansaari Abu Yazid lañ koy Abu Abdullah as-Saa'ib ibn Yazid ibn Sa'id ibn Sumaama ibn al-Aswad ibn Abdullah al-Kindi al-Kufi rahimahullahu ta'ala di Ansaari nekk waa Madinatul Munawwara ala saakinihaa afdalu salaatu wassalaam comme niñ ko gisoon ci suñu jotaay bi weesu moom quatre-vingt-onzième ci la génn adduna nekk saxaaba bi mujje génn adduna ci jamono yenente bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam gane adduna maanaam juróom ñaar maanaam ñetti at jàpp ñeenti at ginnaaw gàddaay yenente bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam aji woon makka bokk ci hajjatul wadaa àndoon ak yenente bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam ci kaw loolu ci la bokkoon ci maanaam ci la bokk ci sahaaba yi radiyallahu anhum ci bu ñu ko xoolee ci wàllu maanaam martaba naka noonu bu ko xoolee ci wàllu riwaaya maanaam yëpp dañuy gis ne ci sahaaba yi la bokk radiyallahu anhum maanaam ngir ne moom fekke na li nga xam ne moom mooy hajjatul wadaa te nettali na ko ne maanaam ci yenente bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam mu ne baayam do ko yóbbu mu nekk moom ak baayam ñoo àndoon fekk juróom ñaari at la amoon ñoom maanaam ci la ko fekke ñu ànd ak yenente bi sallallahu alayhi wa sallam mooy tamit sahaaba bi mujjee génn adduna ci madinatul munawwara ala saakiniha afdalus salaatu wassalaam ci quatre-vingt-onzième année ginnaaw gàddaay yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa mu ne axbarahu moo ko xabaare moom imam ibn Shihab az-Zuhri moom ndax moo tax dañuy gis ne moom az-Zuhri yu ndaw yi la gis maanaam moom ñooñu la gis te ñooñu la solowee ñoom moom xabaar na ko anna na naka nodd as-saaniya ñaareel ba yawmal jumu'ati bisub euh, ajjuma maanaam nga gis ne fii de koo tuddee ñaareelu nodd bi maanaam ngir ne ñaari nodd lañ koy def maanaam te ñetteelu nodd ci riwaaya yi nga xamante ne moom la ñu gisoon moom mooy liqaam maanaam kon ñett maanaam ñaari nodd bu fekkente ne ci ni ñu ko toftalee ña bi nga xam ne moom lay tudd moom mooy nodd bu njëkk bi amma ñaareelu nodd bi moom mooy bu imaam bi toogee ci kaw mimbar bi amma ñetteelu nodd bi moom mooy liqaam bi bu fekkente ne nag dañ ko xool ci ni nga xam ne noonu lañ ko yoonale ñetteelu nodd bi moom mooy nodd bi nga xamante ne moom la ñuy njëkk a nodd laataa waxtu wee dugg mu ne ñett kon nag ñaareelu nodd bi maanaam ci ni ñu toftalee mbir mi mooy yawmal jumaata bi su ajjuma amara bi yi digle na ko Usmaan ibn Affaan sayyidna Usmaan ibn Affaan ñetteelu xalifa yenente bi sallallahu alayhi wa sallam radiyallahu anhu xëy na jamono ji nga xamante ne kasura bari na ahlul masjid di waa jàkka ji maanaam kon foofu li nga xamante ne moom mooy li ko waral moom mooy ne nit ñi dañoo bëri di war a gën a sori fi nga xamante ne foofu la ñu war a mën a jóge loolu moom moo tax ñu nodd nodd boobu ngir nit ñi mën di ñëw di maanaam ngir mu ñu mën a waajal ngir mën a yegg si ngir bañ tamit ñu nekk ñoo xamante ne julli gi da di fàddu ngir ñàkk yëg ne euh, julli gi léegi mu jegeti loolu moom moo tax mu ne wa kaana te nekk na nag at-ta'zinu nodd bi nga xam ne nag moo tax ñuy wax yawmal bi bisub ajjuma xëy na jamono ji nga xam ne yëjëli siti na da toog al imaamu imaam bi maanaam lii li muy tegtale moom mooy ne noddu kon bu fekkente ne dañ koy def te moom mooy ñaareelu noddu bi ci li nga xam ne noonu la ñuy toftalee ci jamono ji waaye muy noddu bu njëkk bi nga xamante ne moom la njëkk a yoonal te comme niñ ko gisee woon mooy ni jamono sayyidina rasulullah sallallahu alayhi wasallam ak bu sayyidina Abubakar ak sayyidina Umar radiyallahu anhuma noddu boobu mooy benn bi nga xamante ne moom moo amoon boobu dañ ko daan def su fekkente ne imaam bi yéeg na ci kaw mimbar bi ba toog bu boobaa ci la ñuy doog a nodd bi maanaam nodd bi kon du jiitu toogaayu imaam bi naka noonu imaam bi jamono jooju dafay toog lool moom moo tax imaam al-Bukhari rahimahullahu taala indi hadith bi ci buntu bi wallahu a'lam imaam al-Bukhari indi woon na hadith bi 912 ak 913. Euh, dana ko indiwaat léegi mu nekk beneen fi nga xamante ne ci lañ koy mujj gi c'est insha allah imaam euh, al imaamu euh, al Bukhari dafa wéetoo hadith bi wallif imaamu muslim rahimahullahu taala euh, imaam Abu Dawud solo na ko hadith numéro 1087 imaam at-Tirmidhi solo na ko hadith numéro 516 imaam Ibn an-Nasa'i hadith numéro 1392 1393 ak 1394 imaam. Euh, ibn Maaja solo na ko xadis numéro mille cent trente-cinq imam Ahmad ibn Hanbal solo na ko xadis numéro quinze mille sept cent seize quinze mille sept cent vingt-trois ak quinze mille sept cent vingt-huit kon dañu gis ne waa saabu kutubu sitta ñoom ñëpp solo nañ ko moom des imaamu Muslim rahimallahu al-jamii' mu ne baabu ta'zin inda al-xutba maanaam moom mooy ne buntu bi nga xamante ne buntu bi leeral wàllu nodd yi maanaam dañuy gis ne hadith yi maanaam li ko dalee ci suñu jotaayu démb bi maanaam ba léegi nii da ngay gis yi ci buntu yi nga xamante ne ñoom la ñuy dugg moom mooy buntu yi nga xam ne ñoom ñooy wax ci wàllu nodd ak maanaam naka lay demee ak kañ lañ koy def maanaam ak ci bisub ajjuma ana lan moom mooy li nga xamante ne moom moo aju ci wàllu nodd bi donte leeraloon na wàllu noddu ci jamono ji nga xamante ne moom moom lañ tolloon ci kitaabul azan waaye ci buntu yii nii imam al-Bukhari rahimahullahu taala def ci leeral ba nga xamante ne ajjuma dafa am ay mbir yoo xam ne moom la jagoo muy xutba gi loolu moom moo tax mu wutal ko bërëb boo xamante ne maanaam wàllu nodd la maanaam mu leeral nodd boobu nan lañ koy defee ak fan la ak imaam bi lan moom war a nekk xaalam jamono jooju loolu moom moo tax mu indi lii nga xamante ne moom la mooy bunt yi li nga xamante ne moom la wax ne indal xutba li nga xamante ne moom la ci teg maanaam moom la ci namm moom mooy bi ñu koy def maanaam duñ ko tàqale ak xutba bi maanaam ñu toog nodd gi am Euh, ñu toog ba ca ba heure bu leen neex maanaam ñu ne na waa ji nodd mu nodd imam bi dooga daal di ñëw xutba déedéet mbir mi du demee noonu maanaam i moo tax nodd gi ak xutba bi dañ ko war a dafa war a nekk loo xamante ne dañ koy lëkkale loolu tamit bokk na ci li nga xamante ne euh, moom mooy sartu xutba ci lii moo tax buntu bi dafa duggalante diggante buntu yi nga xamante ne moom lay wax ci wàllu nodd ak buntu yi nga xamante ne moom lay indi ci at yi xutba maanaam li xamante ne moom mooy ne kon nodd gi ak xutba gi ak julli yi dañoo war a nekk mbir yoo xamante ne dañoo war a takkaloo te waruñoo teqalikoo teqalikoo goo xamante ne bu jaaduwul la comme li nga xamante ne noonu la nekkee ci waxu boroom xam-xam yépp rahmatullahi alal jamee amma diggante nodd gi ak xutba gi bu fekkente ne maanaam liñ ci war a jaarale moom mooy julli ci julli bi ñuy julli ci yenente bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam ak ñaan gi nga xamante ne moom la ñuy ñaan ci ginnaaw noddu gi te moom mooy allahumma rabba hadhihi ad-da'wati at-tamma was-salatu al-qa'ima aati sayyidina muhammadan sallallahu alayhi wa sallam al-wasilata wal-fadila wab'athu maqaman wab'athu al-maqama al-mahmuda alladhi wa'adta innaka la tuxliful mi'ad loolu la ñuy jaarale ci diggante bi am amma li nga xamante ne nag euh, euh, bu fekkente ne am na nag leneen luñ ci mën a jaarale mu nekk loo xamante ne lu demee ke euh, defar leen sàppe yeeg taxaw leen bu baax te loolu li gën moom mooy ñu wax ko laataa ñuy tàmbalee nodd gi li nga xamante ne tamit moom mooy ne bu ñu jugee ci loolu mu am beneen wàll boo xamante ne maanaam bu ñu jullee bu ñu bu ñu mu ñëw bu ñu bu bu diggante ñaari liqaami ñaari ñaari xutba yi tamit bu boobaa imaam bi bu toogee mu toog tamit toog woo xamante ne du yàgg lool maanaam loo xamante ne liñ ci euh, mën a euh, dugal moom mooy loo xamante ne euh, du weesu nit ki tey maanaam wax mën a sore sore comme ni Shafi'i wax rahmatullah alayhim ba weesu lu tolloog nit ki bu doon julli ñaari rakka maanaam du war ñaari xutba yi warte yaatoo ba ëpp loolu béw waaye ñeneen ñi ci def tamit dañ koo yemale rek ci wàllu urf maanaam mooy naal bu ñu toog bi toog bi daal bu mu yàgg yàggaay woo xam ne nit ñi dañuy jàpp ne imaam bi daal jógatul wala yu mel noonu dégg nga loolu moom mooy li nga xamante ne loolu mooy li nga xamante ne kon moom la ñuy tere ci euh, maanaam moom mooy diggante boobu naka noonu diggante bi ñu paree xutba bi ak bi ñuy julli tamit warta nekk maanaam bi ñuy liqaam tamit warta ëpp lu mel noonu maanaam warta nekk loo xamante ne dañuy toog toogaay bu yàgg ñu daal di ba nga xamante ne gars yi dañuy jàpp ne sax xanaa euh, julli gi ci kanam la wala yu noonu loolu tamit du war du demee noonu maanaam loolu moom moo tax teqali yooyu tamit loolu moom mooy li nga xamante ne moom mooy li ci jaadu ba léegi nag fii nag moom moom lay wax mi moo tax imam al-Bukhârî rahimahullahu taala nofe bi buntu bi di leeral ne kon ci jamono jooju moom mooy jamono ji nga xamante ne ci la ñu war a euh, xutba mu ne qaala bil isnaad al muttasil fi awwal kitaab ilay haddathana Muhammad ibn Muqaatil te moom mooy al Marwa zi rahimahullahu taala euh, dégg nga mu wuuteeg ar-Razi te moom mooy Abul Hasan al-Kisa'i euh, al-Marwazi rahimahullahu taala moom mi ngi génn àdduna deux cent vingt-sixième année ginnaaw euh, gàddaay Yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam comme ni nga xamante ne tamit noonu lañu ko gise woon amma ñi nga xamante ne ñoom ñoo solo ci moom ci mooy imam Ahmad ibn Hanbal ñoom ak imam al-Bukhari rahimahullahu ta'ala Muhammad ibn Isma'il ak ku mel ne Abu Zur'a ar-Razi ak Abu Hatim ar-Razi ak ku mel ne Isma'il ibn Abdullah al-Asbahani ak ku mel ne Muhammad ibn Abdurrahman ash-Shami ak ñeneen rahimallahu al-jami' kon waa ashaabu kutubu sitta imam al-Bukhari rek moom moo solo ci moom qaala mu ne axbaranaa Abdullah ma muy imaam Ibn Mubaarak al-Marwazi ngir ne moom lu bëree bëri la solowee ci al imaam Ibn Mubaarak rahimahullahu ta'ala ak ku mel ne euh, Abdul Aziz ad-Darawardi ak euh, ku mel ne Abbad ibn al-Awwam ak ku mel ne Yahya ibn Abd al-Malik ibn Abi Utba ak ñeneen ñu mel ne ñoom rahimahullahu al-jami' waaye ki ëpp li mu solo ci moom moom mooy al imaam Abdullah ibn al-Mubarak al-Marwazi bi maanaam loolu moom moo tax moom Muhammad ibn Muqatil maanaam bu waxee ne haddathana Abdullah euh, wa akhbarana Abdullah moom ak Abdaan ñoom ñaar ñoo nuroo ñoo bokk àtte ci mbir moomu bu ñu waxee akhbarana Abdullah rek al imam Ibn al-Mubarak la al-Marwazi rahimahullahu ta'ala te mooy Abu Abdurrahman al-Hanzali at-Tamimi moom mi ngi gën a àdduna 118e année génn àdduna 181e année ginnaaw gàddaay Yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam nekk imam bu mag te siiwee ci sell te ak jaamu yàlla siiw ci xa borom xam-xamu hadith yi ay waxam ñu koy bàyyi xel ci borom xam-xamu fiqh yi naka noonu noonu la siiwee ci waa ahlu tasawuf ñuy bàyyi xel ay waxam ngir ne dafa nekk koo xamante ne dafa ràññeeku ci dëddu adduna maanaam ak ay waxam di delloo nit ñi ci borom bi subhaanahu wa taala mu ne qaala axbarana yunus te moom mooy al imam abu yazid yunus ibn yazid ibn abi najjad al ayli rahimahullahu taala moom mi ngi génn àdduna 159 ane ginnaaw gàddaay yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ay xadisam nekk ci kutubu sitta an az-zuhri gis nañ ko léegi annahu qaala nee na sami'tu dégg as-Sa'ib ibn Yazid radiyallahu ta'ala anhu anhuma yaqulu mu ne innal azana li wér boor mooy nodd gi yawmal jumu'ati bisub ajjuma kaana nekkoon na awwaluhu njaal nam maanaam fañ ko daan def ci tàmbali jamono jiñ koy war a def xëy mooy jamono ji nga xam ne yajlisu ci la toogee al imaamu imaam bi yawmal jumu'ati bisub ajjuma al minbar ci minbar bi maanaam jamono ji imaam bi di toog ci la ñuy nodd maanaam kon imaam bi bu yéegee ba taxaw ba na asalaamaaleykum toog rek rek da nodd bi day daal di yëkkati ko maanaam kon jamono jooju moo tax mu ne jamono jooju di la ñu war a nodd te lii moo tax imaam al-Bukhari rahimahullahu taala indi hadith bi ci bunt bi maanaam bokk na ci mbir yi nga xamante ne comme ni nga xamante ne noonu lañ ko jotoon a gisee imaam al-Bukhari ni mu tëggee euh, saxiixam bi rahimahullahu taala mooy ne am njàngat léeg-léeg njàngat yi lu mu daanaka hadith bi. léeg-léeg bu ko rombee ci saxeex bi daanaka doo ci xaw a gisati am njàngat maanaam tellement que daf koy jël tasaare ko te day wane ni nga xamante ne noonu la xuuti ni nga xam ne ak noonu la sewee ni nga xamante ne noonu la doxale te it loolu bokk na ci li muy maye parce que bu fekkoon ne dafa jël xadiis bi ba pare génni jàngat yi ci am daal di koy wax maanaam loolu xëy na day gën a looloo gën a yomb maanaam ne ngir ne jàkkaarloo na ak xadiis bi ba pare waaye li gën a jafe moom loolu lay def mooy day indi xadiis bi maanaam day def buntu yi ba pare war a wër xadis bu war a dëppoog loolu maanaam loolu moom mooy mooy li gën a jafe te loolu moom la imam al-Bukhari yi def rahimahullahu taala te loolu xadis ba pare xadis yu nekk ngir ne tabwib bi noonu la ko defee ci rawdu yenente bi sallallahu alayhi wa sallam noonu la ko defee waaye am naa xadis yi moom nag na mu ko defee mooy day def buntu bu nekk mu dugal ci xadis ya ca ja ca war maanaam buntu yi la njëkk teg doog a indi xadis yi dugal ci biir maanaam noonu moom moo tax looloo tax moom li mu def gën a jafe maanaam bu boobaa nga xam ne ne xadis bu mu war a dugal daf koy defal listixaar doog ko cee dugal maanaam nga xool ñaata rakka la waroon a julli maanaam ngir mën a dugal xadis yooyu yëpp voilà 7536 xadis ñaata wala 7563 ñaata rakka la war a julli ngir war ko mën a def. maanaam te loolu mooy xadis yi mu dugal bokkut ak xadis yi nga xamante ne julli na ñaari rakka ba def listixaar ba noppi gis ne waru ko dugal maanaam loolu bokku ci maanaam yooyu maanaam ci ngay gisee euh, euh, maanaam euh, subhaanallah maanaam ni mu teggee saxee bi nu nu nu yéeme yéeme la rahimahullahu ta'ala wa radiya anhu dégg nga moom mu ne kon nag mu ne loolu moo daan am kon maanaam mooy ne jamono jooju nga xam ne imaam bi ci la daan xutba ci la daan tooge jamono jooju ci imaam bi ci la noddkat bi doon yëkkatee nodd gi fii ahdi rasulillahi ci jamono yi ndawal yàlla li sallallahu alayhi wa sallam wa Abu Bakr ak xalifaam bu mag bi Seydina Abu Bakr as-Siddiq radiyallahu anhu wa Umar ak Seydina Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhuma mu ne fa lamma ba nga xamante ne maanaam radiyallahu anhuma bi day dellu ci sayyidina Abubakar ak ci sayyidina Umar radiyallahu anhuma mu ne kaana fa lamma ba nga xamante ne nag kaana nekk na fii xilaafati Usmaan ci jamono xilaafa sayyidina Usmaan ibn Affaan radiyallahu anhu wa kasaru wa kasuru nit ñi nag ñu bëri wa ama amara ci la digle nag Usman sayyidna Usman ibn Affan yawmal jumu'ati bisu ajjuma bil azani bil azani salis ci ñetteelu nodd maanaam léegi nag nga gis kon ñetteelu nodd boobu léegi leer na ne fële maanaam bi mu njëkki boobu moom mooy mi nga xam ne ñetteelu nodd la fa uzdina bu ko defee ñu daal di nodd bi yii ci moom ala zawra ci bërëb bi ñuy wax ak zawra comme ni nga xam ne noonu lañ ko gisee woon fa sabata mu daal di sax nag al amru mbir mi ala zalika ci loolu te loolu moo lay wan ne te amul kenn ci sahaaba yi radiyallahu anhum jamono jooju ku ne lii bid'a la lii baaxul bu ko kenn def boogul ci diine et cetera maanaam amul ñëpp d'accord nañ ci ne nii Seydina Usman def radiyallahu anhu noonu la woon te fuqaha as-sahaba yi xamoon nañ ko fuqaha as-sahaba yi wéyaloon nañ ko radiyallahu ta'ala anil jami' Seydina Ali ma nga fa woon xamoon na ko ak ñeneen ak ñeneen ñoom Seydina Talha euh, euh, euh, ibn Ubaydullah ñoom Zubayr ibn Awwam ak ñoom ñeneen ñu màgg ñoom ñëpp radiyallahu ta'ala anil jami' ñoom ñëpp ñu nga fa woon ak ñoom Seydina Abdullah ibn Mas'ud ak ñoom ñëpp xamoon nañ ko te wéyaloon nañ ko te loolu nag kon loolu mooy teg tegtale ne mbir mi amul lenn loo xamante ne waraf na ko ci xoolaa radiyallahu ta'ala anhu wa maanaam te mu bokk ci ñi nga xamante ne ñoom la yenente bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallama yar mu bokk ci ñi nga xamante ne ñoom ñoo téye ñoo ŋànk diine ji nekk ñoo xamante ne ci mboolem fànn yi boo leen ci xoolee dañoo mat radiyallahu ta'ala anhum rawatina maanaam moom mi mbokk maanaam ci mboolem fànn yi buñ ko xoolee dafa mat mu ndax dafa bokk ci xulafa'ur rashiduna yi al radiyallahu ta'ala anhum ajma'in kon xadis bi tamit fii mooy nga xamante ne fii lañ koy mujj gise moom bokk kon moom bokk na ci xadis yi nga xamante ne romb lañ leen doot ñu leen gisati inshaa allahu ta'ala walillahi alhamdu wal minna mu ne nag ba léegi nag muy ñëw ci bunt yi nga xamante ne ñoom ñooy bunt yi wax ci wàllu xutba maanaam yi nga xamante ne ñoom ñooy leeral mbiru xutba bi te fuñ njëkk mu njëkk indi ni xutba buñ koy def mu ne baabul xutbati ala minbar maanaam bunt bi nga xamante ne day leeral ne al euh, xutba maanaam euh, day nga day day nekk euh, ci kaw minbar lañ koy defee maanaam imam al-Bukhari rahimahullahu taala ginnaaw bi nga xamante ne na beneen buntu ba léegi nga xam ne yeneen buntu yee nga xamante ne donte xadis yi mu romboon leeraloon na ne xutba gi moom ci kaw minbar bi la nekke woon fii tamit mu koy gën di leeral maanaam mu indi ko buntu defal ko wutal ko buntu boppam mu ne waa euh, euh, li nga xamante ne tamit euh, kon loolu dafa bokk ci nga xamante ne ay ngëneel la maanaam mooy xutba gi maanaam loolu na la mooy ñu teg ko ci minbar comme niñ ko gis woon ne al minbar mi ngi jóge ci al nabru te a nabru moom mooy al irtifa'u ak yëkkatiku lool moom moo tax xutba nag moom mooy li nga xamante ne moom la ñuy wax lépp loo xamante ne maanaam wax la maanaam loolu xutba la amma ki nga xamante ne moom mooy kii xut kii xutba moom mooy maanaam tey jàkkaarloo nit ñi di wax ak ñoom kooku moom mooy al al muxaataba moom mooy ñuy jokka jokkalante kaddu di waxtaan loolu moom mooy ah, al muxaataba ah, al al al al xatab nag ah, loolu moom mooy ak mbamb mooy ak xatab maanaam mooy ak mbamb maanaam mooy coow lu bare bare lu la topp loolu mooy ak ak ak dégg nga kon amma kon xadi mu ne wa qaala anas maanaam sayyidina anas ibn malik radiyallahu anhu maanaam xutba nag dañ koo yoonal te yoonaluñ ko ajjuma kese maanaam dafa nekk loo xamante ne comme ni ñu ko gisee woon mbir mu amee xew-xew rek yenente bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam danaan yëg ci kaw minbar bi di xutba maanaam kon ñu xamee ci ne maanaam mboolem mbir mu am solo bu xewee ba ñu war a waxtaanal nit ñi rek maanaam nga yëkkatiku nekk place bi yëkkatiku muy imam bi di ko def maanaam imam bi ci sens njiit bi ñëw taxaw ci place bu yëkkatiku ngir leeralal nit ñi di wax li nga xamante ne moom moo aju ci moom dañuy noonu moom mooy li nga xam ne muy sunna comme ni nga xamante ne noonu la nekk ci lu dul benn du ñaar ci hadith yi te romboon nañ ci yenn ci kitaabul ilmi walillahi alhamdu wal minna bokk na tamit ci li nga xamante ne moom mooy mbir yi nga xam ne xutba daf koo jagoo lu deme nekk julli gi nga xamante ne moom mooy salaatul istisqa maanaam mooy julli baaw naan ak salaatul iidayni julli ñaari iidi waaye boo yooyu yëpp amuñu noddu yooyu amuñu noddu amuñu liqaam ni nga xamante ne tamit euh, xutba euh, daf ci euh, jaadu moom mooy comme niñ ko gisee léegi bu xew-xew amee ak tamit jamonoy aj maanaam ci imam bi war a taxaw xutba comme ni yenente bi def sallallahu alayhi wa sallam ci bisub arafa maanaam daal di xutba loolu tamit dafa nekk loo xamante ne lu ñu yoonal la mu ne euh, kon euh, yooyu yëpp nag dafa am nji jullit yi moom moo am ñaari xutba yoo xamante ne yu beru la maanaam jullit iit at jullit ajjuma ñoom ñaar ñoo bokk façon bi ñu leen xutba wee maanaam lu dul ne euh, jullit xutba yi iit Euh, xutba yi euh, bii nii bi nga xamante ne moom mooy bu julli ajjuma moom dafa am maanaam dafa am ay biir tamit yoo xamante ne daf koo jagoo te moom mooy masalan noddu gi dafay nekk loo xamante ne lu war moom naka noonu tamit dinañ gis insha allahu taala yeneen mbir yi nga xamante ne moom la borom xam yi wax rahmatullah alayhim wuute ci xutba bi lan moom mooy li nga xamante ne moom mooy lii wër-wërloo ci kaw loolu bokk na ci benn bi nga am yeneen yi maanaam am na euh, Euh, beneen mbir boo xamante ne euh, maanaam xutba bu fekkente ne dañ koy def euh, dafa am ay mbir yoo xamante ne moom la la la jagoo moom mooy dafa am ñaari maanaam xutba yi moom mooy bu ñu taxawee ci kaw mimbar bi imam bi maanaam dafa am yi nga xam ne ne ay charte lañ ci xutba charte bu njëkk bi comme borom xam-xam yi rahmatullah alayhim wuuti nañ ci maanaam ne ñaata charte la déjà bu fekkente ne fuqaha u hanafiyyi la ak Euh, Maliki yi rahmatullah alayhim ñoom benn charte rek lañ jàpp ne xutba moom la am amul ñaari charte amul ñetti charte maanaam te loolu moom mooy bu jëlee jëmmi xutba bi ci boppam maanaam contenu bi maanaam moom lañ ci namm ci wax bi waaye amaa bu fekkoonte leneen li nag loolu na am charte yi léeg-léeg mu wuute ci comme ni nga xamante ne noonu lañ ko gisee insha allahu taala bu njëkk bi bi nga xamante ne xutba euh, daf koo jagoo maanaam ci bu ñu xoolee contenu bi moom mooy dafa war a nekk loo xamante ne Euh, bu dee xanafi yi rahmatullah alayhim moom mooy mutlaqu zikr maanaam mooy nu euh, tudd yàlla rek ci lu ñu doyal rek maanaam bépp mbir boo xamante ne tudd xutba boo xamante ne tudd nañ ci yàlla rek maanaam boobaa day daal di nekk loo xamante ne xutba dañ naan xutba gi am na maanaam te euh, bu boobaa loolu mooy li nga xamante ne moom lañ ci sartal amma su fekkente ne fuqaha u ci la rahmatullah alayhim ñoom li nga xamante ne moom lañ ci sartal ci xutba ci ne loolu la war a làmboo moom mooy euh, moom mooy at-tahzir wa at-tabshir maanaam moom mooy dañoo war a xuppaate naka noonu ñu bégalaate maanaam su fekkente ne am na xuppaate am na bégalaate rek baax na maanaam lool moom mooy condition yi comme ni nga xamante ne loolu nag li tax moom mooy ne bu ñu xoolee li nga xamante ne ñoom ñooy fuqaha xanaf euh, xanafiyyi rahmatullahi alayhim li nga xamante ne moom lañu ñu xel ci wàllu xutba moom mooy ni alquran ne fas aw ila zikrillahi maanaam na ngeen dem ci tudd gi ñuy tudd yàlla maanaam kon ñoom moo tax ñu jàpp ne bu ñu xasee ba tudd yàlla comme que zikrullah la alquran wax loolu rek moom mooy xutba li nga xamante ne tamit moom mooy ñi ñi euh, fuqaha sa euh, euh, Maliki rahmatullah li ñu bàyyi xel moom lu rôle imam bi ci boppam comme ni nga xamante ne noonu la alquran waxee ci lu dul benn du ñaar ci ay aaya ne ne yeneen yi alayhimu salaatu wa salaam dañ leen a yónni mubashirina wa munzirina ak maanaam ak aaya yu mel noonu oh, inna arsalnaaka shaahidan wa mubashiran wa nadhiran wa daa'iyan ila allahi bi iznihi wa sirajan munira ak li yunzira ak ak wala mi dara qayyiman li yunzira ba'san shadidan min ladunhu wa yubashshira al-mu'minina maanaam aay yooyu yëpp nga gis ne dañuy tegtale ne dañoo war di béggale waaye dañoo war di xumpaate loolu moom moo tax kon comme que imam bi nag dafa taxaw taxawaayu yeneen bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam ci biir mbooloo mi ngir ne juma bu fekkente ne dëkk bi yaatuwul yenn yaatuwaay ba mu am yenn jafe-jafe yi ko maanaam benn juma imaam maanaam benn juma rek ka war a am mbooloom yëpp ñëw war ko fekke kon bu boobaa li nga xamante ne moom mooy charte bi ci war a am mooy ñu waaye tamit mooy ñu waar leen maanaam ñu moytandiku leen lu bon naka noonu tamit ñu daal leen di bégal bégale ci yi nga xamante ne moom mooy yu baax yi ñu war a nekke loolu moom moo tax ñaari ñooñu muy wax nañ la ko fuqaha xana yi ak Maliki rahmatullah jàpp ne lii moom mooy sart ci contenu bu xutba amma ñi nga xamante ne nag ñoom ñooy euh, Shafi'i ak Hanabila yi rahmatullah alayhim ñoom bokk nañu ñeent Shafi'i yi yokk ci benn ñi nga xamante ne moom mooy ñeent yi ñu bokk moom bu njëkk bi moom mooy alhamdu maanaam mooy sant maanaam xutba dafa war a am sant yàlla te loolu noonu moom mooy euh, comme maanaam loo xam te lool nag baatu ngërëm du ci doy maanaam tey bu imaam bi taxawoon naan ashkurullah wala boog euh, ashkuru lillah wala yooyu maanaam ñu ngi gërëm yàlla ak loolu du doy alors bu fekkente ne wax na alhamdulillah wala ahmadullah wala hamdan lillah wala mboolem baat boo xamante ne day tegtale cant ba pare allah baatu allah ñëw ci loolu doy na maanaam bu boobaa ak nu mu mën a wëlbatee mbir mi rek doy na ñaareelu charte bi mooy julli ci yenente bi sallallahu alayhi wa loolu tamit dafa war a bokk ci xutba sinon xutba bi du baax maanaam te julli ci yenente bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam bi ñuy wax maanaam tamit loolu euh, warul nekk rek comme tey par exemple bu ñu bu ñu waxoon rahmatullahi ala rasulillahi muhammad wala yu mel noonu sallallahu alayhi wa sallam loolu du doy maanaam il faut mu nekk loo xamante ne baat julli gi ci boppam da ciy am maanaam julli ak sëlmal wasalaatu wasalaamu wala allahumma salli wa sallim wa barik wala yu mel noonu ak yeneen ak yeneen yoo xamante ne daf koy tegtale waaye nag melo yenente bi sallallahu alayhi wa sallam boo indi baax na maanaam euh, du nekk obligation ne baatu maanaam turu yent yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa sallam daf cee war a ñëwee noonu déedéet loolu du ci sart li ciy sart rek moom mooy ñu julli ci yenente bi ci boppam sallallahu alayhi wa alihi wa sallam ñetteelu mbir mi nga xamante ne mënta ñàkk ci xutba moom mooy euh, dénk nit ñi ci ragal yàlla ak topp yàlla maanaam comme masalan bu leen waxoon ne ay ittaqullah wala atiullah wala yu mel noonu ragal leen yàlla topp leen yàlla wala yu mel noonu loolu dana daal di baax waaye nag masalan ñëw waxtaanee yeneeni mbir yoo xamante ne doonte ci diine lay aju te àndul nag dénk nit ñi ne leen ragal leen yàlla wala topp leen yàlla loolu bu ci amul kon xutba bi tamit wérul maanaam lool moom mooy ñetteelu charte bi ñeenteelu chart bi nag moom mooy qiraatul qur'aan maanaam mooy dañoo war a jàng alqur'aan ab aaya alqur'aan wala boo loo xamante ne bu fekkente ne aaya bu gudd la benn partie ci bi ba pare condition bi tamit moom mooy mu nekk loo xam ne lu ñu mën a dégg la maanaam loo xam ne moom ci jëmmi boppam boo ko bàyyee rek day am sens comme masalan tey bu fekkonte ne aaya bi da nga ñëw rek daan ne summa nazar wala mudhammataan maanaam wala yooyu wala nga ne alif lam mim wala nga ne yaasiin yooyu noonu loolu du doy maanaam il que mu am ci aaya yi bi maanaam mu am maanaa boo xamante ne ku ko dégg dina xam ne maanaa bi lii lay tegtale te lii lay jariñe te ci lii la jëm maanaam loolu moom mooy kon ñeent yi nga xamante ne yooyu xutba bi ñaari xutba yëpp war nañ koo am maanaam te loolu moom mooy li nga xamante ne euh, ñoom moom la ñu dëppoo am amma Hanaabila rahmatullahi alayhim jàpp nañ ne bu amee benn aaye ci xutba bi yëpp baax na li nga xamante ne nag moom la Shaafi'i rahmatullahi alayhim yokku ci charte yi nga xam ne moom mooy charte xutba moom mooy ñaanal ñi nga xamante ne ñoom ñooy way gëm ñi ñu góor ñi ak ñu jigéen ñi ad du'a lil mu'minina wal mu'minaat waaye ñoom loolu dañ koo jagleel Euh, ñaareelu xutba bi maanaam kon loolu moom mooy sart bi amma beneen condition bi ci biir ñaan boobu mooy faaw ne ñi nekk teew war nañ ci duggaale lum mu bon bon maanaam masalan bu buñ doon mënuñoo wax tamit na ñi ngi ñaanal jullit ñi nga xam ne ñoo nekk Palestine ñu nekk nangam wala ñu nekk Irak wala yooyu maanaam loolu du doy bu fekkente ne yow France nga ne maanaam fokk nga ñaanal jullit ñi nga xamante ne soit da ngay ñaanal jullit ñëpp wala au minimum boog ñii teew moom lañ ñaan maanaam loolu faaw mu daal ci mën a bokk dégg nga kon loolu moom mooy li nga xam ne moom mooy charte yi nga xam ne ñoom ñoo aju ci continue maintenant ci jëmmi boppam am na kon dinañ gis ne euh, beneen bi nga xamante ne moom mooy charte euh, julli li nga xamante ne moom mooy ci julli euh, maanaam charte xutba bi bokk na ci moom mooy mu am lu maanaam mu teqali ko maanaam mu am nekk ñaari xutba amma Hanafi yi rahmatullah alayhim ñoom ñu maanaam teqali ko googu ñoom benn xutba rek doy na maanaam beneen bi ci de moom mooy ne xutba gi dañ ko war a wax te kaw loolu tamit beneen sart na ci sart xutba yi amma ni nga xamante ne ñoom ñooy Hanafi yi rahmatullah alayhim ñoom danoo jàpp ne su fekkente ne kenn rek wax na maanaam tey wax nañu tudd yàlla masalan tey bu ñëwoon ne subhaanallah maanaam waa ji wax ko wala mu ne alhamdulillah wala mu ne laa ilaha illa allah wala yu mel noonu loolu bu ko waxee ci kaw rek doy na maanaam li ci def ci xutba bi yëpp mu wax ko ci suuf loolu du yàq xutba bi waaye nag gënul li nga xamante ne tamit moom mooy ñetteel beneen beneen charte bi nga xamante ne moom lañ moom la xutba am maanaam ñeneen ñi ci def maanaam masalan tey bu ñu jëlee fuqaha u euh, maliki euh, rahmatullah alayhim ñoom liñ ci bàyyi xel ci loolu moom mooy wax ji na imam na maanaam ci xutba maanaam bu waxee ca kaw rek baax na maanaam sartaluñ ci ñi ci def dégg ko maanaam nit ñi dégg ko parce que ñooñu mën nañoo fekk ne dañuy nelaw maanaam masalan ñu toog xutba ñuy xutba fekk dañoo sonn di nelaw wala euh, ñu ñu nekk ci leneen donte loolu toog déglu ko daf leen a war maanaam donte dégg gi da leen a war maanaam déglu ko bàyyi ko xel da leen a war waaye bu sart ne ñoom buñ ko deful rek julli gi du baax ak ma gi du baax beneen charte bi wax nañ la ko léegi moom mooy ne xutba bi dafa waroon a dafa war a takkali takk takkaloo ak ak li nga xamante ne moom mooy julli ji loolu wax nañ la ko léegi li nga xamante ne moom mooy teqantal yi ci borom xam-xam yi wax rahmatullah alayhim beneen charte bi moom mooy ne euh, xutba gi moo war a jiitu julli gi te loolu tamit loolu fuqaha yi rahmatullah jumhur ñoom ànd nañ ci ñi nga xam ne ñoom ñooy xanafiye yi ak shafi'i ak xanaabila yi rahmatullah alayhim amma fuqaha maliki yi rahmatullah alayhim ñoom dañoo jàpp ne bu fekkente ne xutba bi moo jiitu euh, maanaam tey nit ki bu jullee ñaar ajjuma ba noppi doo de xutba gi gannaaw gi mu daal di maanaam dañ dañ naan ko da ngaa war a maanaam ajjuma ji maanaam ñaar rakkaay maanaam du ñu ne comme ñeneen ñi ci def ñoom bu mbir mi amee dañ naan lépp yàqu na faaw ngeen reprendre ak lépp alors que ñeneen ñi maanaam Maliki rahmatullah ñoom jàpp wuñ ko ñoo noonu ñoom dañoo jàpp ne bu fekkente ne xutba bi maanaam ajjuma gi nit ki daa ñëw julli ñaar jaay dañoo ñëw julli ñaar rakka muy ajjuma ba pare nag taxaw xutba pour ñu yàkkamti dem loolu loolu suñ ko defee dañ naan leen da ngeen a war a reprendre ak julli gi tamit waaye su yàggee yàggaay bu ëpp wala ñu génn jàkk jumaa ji dem bu boobaa julli gi day yàqu maanaam loolu moom mooy euh, boo xoolee kon daanaka ñoom ñoo ko nuróole maanaam xaw na noo bennoo rek waaw dégg nga ñii dañoo gën a woyofal mbir mi kese beneen bi ci def moom mooy ne euh, yéene daf cee war a waaye loolu Hanafi yi ak xanaa Hanabila yi rahmatullah ñoo ko def condition maanaam nit ki buy xutba dafa war a yéene amma ñi nga xamante ne ñoom ñooy Shafi'i Maliki ak Shafi'i rahmatullahi alayhim ñoom defuñu ko charte waaye su fekkente ne dafa manqué ci xutba bi euh, maanaam nit ki tey masalan bu sëkkatee masala wala bu lay ne alhamdulilah dox xutba bi maanaam bu boobaa xutba bi day daal di yàqu beneen charte bi nag moom mooy mu war a nekk ci làkku arab loolu nag fuqaha maliki rahmatullah ñoom ñoo ko teg condition boo xamante ne mënta ñàkk ak lu mënti xew du mën a am ñeneen ñi ci def nag nangu lañ ne baa war a nekk ci làkk arab waaye su nekkee waaye su nekkee ci beneen làkk bu dul làkk arab hanafi rahmatullah alayhim ñoom jàpp nañ ne garawul moo xam nit ña fa nekk dégguñu arab wala dégg nañ arab maanaam amul problème beneen bi ci def moom mooy ne su fekkente ne Euh, ñeneen ñi ci des mooy Shafi'i ak Hanabila rahmatullahi alayhim pour ñoom su fekkente ne ci xutba moom dégg na arab euh, te ñi muy dégg wax waxal dégg nañ arab ci lay doog a nekk condition pour ñu mën ko wax ci arab te même loolu su fekkente ne maanaam nit ki xutba am na maanaam euh, mënta làkk arab tamit wala boog ñeneen ñi ci des mënuñoo làkk arab ni nga xamante ne loolu moom la ñuy def moom mooy aaya yi moom mënta ñàkk maanaam aaya yi moom mënta ñàkk ñu wax ko ci arab maanaam aaya yi ñu war a jàng waxoon nañ leen ne bokk na ci seen sart ñoom contenu mooy jàng aaya alxuraan aaya boobu moom faaw dañ ko war a wax ci arab ba pare ba ko firi lu mu bon bon nag war na am benn aaya maanaam jàng loolu moo lay wan ne suñu jotaayu diine yi day dafa doy waar parce que jotaay yoo xamante ne da nga ciy waxtaan li ngay waxtaan ba bu jeex te amul benn aaya alxuraan maanaam amul aaya alxuraan da ngay wax du début à la fin doo wax benn aaya alxuraan. ba pare te loolu xutba la parce que da ngay ñëw toog ci kaw ah gars yi toog di déglu nga war a waxtaan ak ñoom beneen mbir bi nga xam ne sànq maanaam moo taxoon ma doon euh, am benn fiki sàkk bu doon amoon maanaam beneen feneen bi nga xamante ne dafa am xutba te ma fàtte koo wax moom mooy xutbatu xaaja mm-hmm. maanaam bu ñu waree takk sëy mm-hmm. foofu laa fàtte woon bi ñuy wax. ci façon xutba yi euh, beneen dama ko fàttaliku bëggoon ko wax euh, ba pare mu réer ma may ma koy fàttaliku euh, dégg nga loolu kon moom wane kon yii mooy condition yi nga xamante ne am amma Maliki rahmatullah bu fekkente ne kii wax moom déggul arab du tout maanaam jumaa ji ci boppam moo dul am rek maanaam da leen di ko maanaam ñoom moo tax xutba ji ñoom faw daa war a nekk ci arab waaye li nga xam ne mooy li gën a dëgër insha allah mooy ne xutba bi charte bi du maanaam ngir ne. maanaa bi maanaam li nga xamante ne moom mooy rooxu xutba bi moom mooy ñu wax ak nit ñi nit ñi xam liñ leen di wax ñu fàttali leen bu fekkente ne da ngay waaraate di leen xupp te loolu mooy charte bi maanaam xatta Timaari laa ne dañoo war a waar nit ñi xupp leen ragal loo leen waaw bu fekkente ne yow déggoo maanaam ki ki ngay waxal xamul li ngay wax kon bu boobaa même xatta contenu boobu day teggee ko kon boo boo ko bëggee nga nga ne faw maam nit ki dégg làkk boobu loolu day daal di nekk condition boo xamante ne doo dootul euh, tegoo ci comme ni nga xamante ne noonu lañ ko mun a ne waqaala maanaam kon yooyu bu nga xoolee moom mooy sart yi nga xamante ne ñoo aju ci ba bu ko defee ñu dugg ci léegi ni maanaam ñu gis ko su ko defee euh, bu ñu duggaatee ci biir yeneen euh, bunt yi maanaam mbir mi fekk leer na ba noppi walillahi alhamdu wal minna maanaam yeneen yi def yi ñuy gis yëpp ay lañ ci biir xutba comme ni nga xamante ne Eh, noonu lañ koy gisee insha allahu taala maanaam moo ne kon xutba bi ci kaw minbar lañ ko war a defee loolu kon dañuy gis ne sunna la mu ne wa qaala anas sayyidina anas ibn malik radiyallahu taala anhu nee na xataba xutba na an nabi yenente bi sallallahu alayhi wa sallama ala al minbar ci kaw minbar maanaam lii hadith la boo xam ne imam al buxaari rahimahullah dana ko indi insha allahu taala ci gën koo yaatal ci kitaabul i'tisaam ak kitaabul fitan insha allahu taala ne yenente bi sallallahu alayhi wa sallam dafa xutba ci kaw euh, minbar bi mu ne wa qaala bil isnaad al muttasil fi awwal al kitaab ilayhi haddasanaa Qutayba ibnu Sa'id te moom al imaam Abu Raja Qutayba ibnu Sa'id ibnu Jamil ibnu Tarif ibnu Abdullah as-Saqafi al-Balkhi al ta'ala moom mi ngi gane adduna 150 ane ane ginnaaw gàddaay Yonent bi sallallahu alayhi wa alihi eh, wa sallam wa ashaabu kutubu sitta ñoom ñëpp solo nañ ci moom ba mu def imaam Ibn Maaja imaam Ibn Maaja moom dafa solo ci ku solo ci moom eh, rahimahullahu ta'ala imaam al-Bukhari solo ci moom 308 hadith imaam Muslim solo ci moom 668 hadith maanaam muy wone mag gi nga xamante ne maanaam bàyyi xel giñ ko bàyyi xel mu ne qaala haddathana Yaqub ibn Abdurrahman ibn Muhammad ibn Abdullah ibn Abdul Qari al-Qurashi al iskandaraniyu maanaam nga gis subhaanallah maanaam moom mooy kii euh, daanaka kii ñu gën a melale ci euh, ci ci daanaka ci saxeex bi lu raar la nga gis ñuy melalee nit nii ci euh, yaatal ko moom dégg nga moom Zuhri la madaniyul asl la maanaam cosaanam waa Madina la dafa dëkkoon ak Iskandariya moo tax ñu ne ko al iskandaraniyu rahimahullahu Euh, ta'ala moom Yaqub ibn ibn Abdurrahman euh, euh, moom imam al-Bukhari moom solo na ci moom maanaam solo na ay xadisam waaye ñaar fukki xadisam la solo fii lañ ko njëkk a tudde maanaam mais ci saxib yëpp dina ñëw ñaar fukki yoon waaye fii lañ ko njëkk a tudde imam Muslim solo na juróomi xadisam imaamu Abu Dawud solo na ko juróom benn xadis imam At-Tirmidhi solo na ko juróom ñaari xadis imam an-Nasa'i soloon na ko benn xadis maa ngi ne waa xaab kutubu sitta ñoom ñëpp soloon nañ ay xadis ma moom de al imam Ibn Maaja rahmatullah ala al mu ngi génn àdduna 181 ñoom ana ginnaaw gàddaay Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mu ne qaala haddathana Abu Hazim ibnu Dinar kon gisoon nañ ko muy Salamata ibnu Dinar mu gën a siiwee ci Abu Hazim al-A'raj rahimahullahu ta'ala génn àdduna 133 jëm ana ginnaaw gàddaay Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ay hadiisam tam ñu ngi ci kutubu sitta mu ne anna rijalan nekk am na ay gaay ay góor ataw yoo xam ne dikkee nañ Sahl ibn Sa'd as-Sa'idi mooy euh, Sayyidina Abul Abbas dañ koy wax Abu Yahya Sa'd ibn Sahl ibn Sa'd ibn Malik ibn Khalid ibn Sa'laba ibn Haritha ibn Amr ibn al-Khazraj ibn Sa'ida ibn Ka'b ibn al-Khazraj te mooy al-Ansari al-Khazraji euh, radiyallahu ta'ala anhu euh, moom mi ngi gane adduna laataa gàddaay bi juróomi at laataa gàddaay Yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam génn adduna ci ma quatre-vingt-huitième année ginnaaw gàddaay yenente bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam nekk sahaaba yenente bi sallallahu alayhi wa sallam bu màgg mi ngi ñu euh, euh, ngi solo ci moom cent trente-huit hadis moom mooy musnadam yoo xam ne imam al-Bukhari trente-neuf hadis la ci tudd mu ne waqat fekk nag maanaam ba gaa yi ñëwee ci moom waqat te fekk nag im taraw ña ngay werante mimbari ci mimbar bi mimma ci lan la nekk uuduhu ak bantam maanaam bant gi nga xam ne moom lañ def moom la imaam yenente bi sallallahu alayhi wa sallam doon jullee euh, moom maanaam ci minbar ba mu daan toog bant bi lan la ci lan la mu ne fasa aluhu ñu laaj ko an zalika ci loola maanaam lool tamit day tegtale ne bu fekkente ne mbir yi boroom xam-xam nit ñi dañ ci wuute maanaam dañuy delluwaat ci ki nga xamante ne moom mooy ci gën xam loolu mooy li nga xamante ne moom mooy li jaadu comme li alquran wax fas'alu ahla dhikri in kuntum la ta'lamun laaj leen ñi nga xamante ne ñooy ni borom mbir yi borom xam-xam yi su fekkente ne yéen xamoo leen moo bu ko defee ñu laaj ko koy laaj mu ne fas'aluhu ñu laaj ko an dhalika ci mbir moom fa qaala mu ne wallahi waat naan ne maanaam lii tamit day tegtale ne mu nekk naa werante ci lu am solo. maanaam mbir mu ñàkk solo moom la ñuy tere ci werante waaye lu am solo loo xamante ne xam-xam la buy aju ci diine ci mbiru yàlla mbiru yenente bi sallallahu alayhi wasallam mu def na ci werante waaye werante gi ñuy wax teg telewul weerante maanaam li ñuy teg li ñu ci jublu rek maanaam moom mooy waxtaan ci ngir bëgg a xam maanaam ngir tamit ne bu xam-xam génnee ñun ñëpp ñu daal di ànd ne en ah, d'accord nekk ne mbir mii la man déggewuma ko woon nii ku nekk dafa am lu mu te déggoon maanaam kon dañuy gis ne mbir mi du weerante maanaam waaye weerante rek la maanaam mooy dañoo wutee ci naka lañ mën a déggee mbir mi waaye li nga xamante ne tamit moom mooy li nga xam ne moom mooy li xew ci jamono te moom mooy masalan ñu daal di ñëw dañuy woo diw sangam ustaas diw wala sëriñ diw mu toog ñu daal di woo ustaas diw wala sëriñ diw mu toog ñu daal di war a débattre ci ndax salaatul faatihi masalan loolu lu loolu sunna la wala du sunna baax na wala déet wala boog ñu war a werante ci maanaam mbir yoo xam ne ndax yenente bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam mëneef na koo gis ginnaaw ba mu làqoo waaw wala déet ak yu mel noonu yooyu xamante ne Euh, euh, kenn ku ci nekk ba ngay jóge fi sa kër maanaam di ñëw ci débat bi yow leeroon la la ne li nga bëgg rek moom mooy fexe ba li ngay wax noon te koy ku nekk buy demit moom c'est sûr que du demee du dem ànd ak joxe ne moom gëm na ni euh, la maanaam moom leer na ko ne buy ñëw na mu del na mu demee woon lay ñëwee maanaam léeg-léeg sax xëy na mu daal di jàpp ne maanaam bu dee ka mu jàkkaar lool moo ko gënoon a dëgër ay argument maanaam day jàpp ne rek maanaam xëy na waajooju tey dafa dafa dafa moom fu mu préparé wul waaye bàyyi ba beneen yoon wala boog bu ma demee danaa gën a jekkuwaat wala yu mel noonu maanaam nga xamante ne werante bi xaqiqatan ab noonoo lay gën a saxal ak tamit kenn ku ci nekk di jàpp ne comme le alquran di kullu hizbin bimaa ladayhim farihun kuréel gu nekk nekk di bëggee ci li nga xamante ne moom mooy la fa ñoom loolu rek lay yokku waaye du yokku dara ci li nga xamante ne moom mooy mbir mi loolu moom sikk nekkul ci ne dafa xaram moom xeetu werante boobu sikk nekku ci ne dafa xaram loolu moom te amul njariñ te day indi noonoo rek lay lay teg diggante jullit ñi ak yeneen yu mel noonu dégg nga kon loolu moom euh, mu ne walla moom mu tekki ne moom sayyidina Sahl ibn Sa'd as-Sa'idi radiyallahu anhu fa qaala mu ne in wallahi waat naa ci yàlla ne innii naka man la a'rif gin naa ne xam naa mi maa ci la nga xamante ne huwa moom la nekke maanaam kon lii tamit day tegtale ne nit ki su fekkente ne am na lu mu xam maanaam mu ñëw ne man xam naa lii comme ni yent yàlla Yuusufa defoon alayhi salaatu wassalaam ij'alnii ala xazaa'inil ardi innii hafiizun aliim maanaam teg ma ci fi nga xamante ne moom mooy aju ci trésor suuf si ndax man day ku mën a wottu laa te ku ko xam laa maanaam loolu tamit moom euh, maanaam dafa nekk loo xamante ne su fekkente ne njariñ dëkk ci juddoo waaye lii lenn ci benn charte lay nekke mooy ne nit ki koy def mu nekk koo xamante ne def ko ngir réy réylu ci kaw nit ñi wala boog ngir wanewu wala waaye daf koo def ngir leeral dëgg wala mu def ko ngir feeñal maanaam xéewal gi borom bi subhaanahu wa taala def ci moom mu wala walaqad te giñ naa ne waat naa ne raaytuhu gis naa ko awwala yawmin bis bu njëkk bi nga xam ne wudi'a moom lañ ko teg wa awwala yawmin ak bis bu njëkk bi nga xam ne jalasa moom la toog alayhi ci moom rasulullah ci kawam rasulullah ndawal yàlla di sallallahu alayhi wa sallam subhaanallah nga xamante ne euh, bis bi nga xamante ne ci lañ ko njëkk a teg ak bis bi nga xamante ne ci la ko yenente bi sallallahu alayhi wa sallam ci la ci njëkk a euh, toog mu ne arsala mu ne yabal na rasulullah ndawal yàlla li sallallahu alayhi wa sallam ilaa fulaanatin jëm ca diw sangam maanaam imra'atan eh, muy muy jigéen joo xamante ne minal ansaar eh, ci waa lansaar la bokk dégg nga eh, maanaam moom muy muy muy diw boobu noonu nee na am na ci beneen riwaaya boo xamante ne imra'atun minal muhaajiriina la wax Euh, te li nga xamante ne nag amaan na moom mooy li gën a dëgër te mooy Abu Hazim wax fii rahimahullahu ta'ala wa radiya moom mooy euh, ima imra'atan min al ansar maanaam jigéen jooju ci wal ansar la bokk mu ci teg mu mu daal ni euh, qad sammaha tuddoon na ko sahlun mooy sayyidna Sahl ibn Sa'd as-Sa'idi radiyallahu anhu waaye nee na moom moo ko fàtte maam tuddoon na ko mu ne ko mur yi digalal xulaamaki sa gone gi ak najjaar gi nga xamante ne najjaar maanaam mooy menuisier la maanaam sa gone googu digal ko an yaamala ci mu jëfee te xale boobu Maymuun la a ci e, li gën a siiw mu ne an yaamala ci mu liggéeyal ma lii ñeel ma ah waadan ay bant yoo xamante ne ajlisu damay toog alayhinna ci kawam iza kallamtu bu may bu may eh, waxtaan an naas ak nit ñi maanaam bu may jokk bu may wax ak nit ñi dama ci mën a toog maanaam kon lii tamit dañ ci gis ne eh, maanaam comme que am njàngale la maanaam yeneen bi sallallahu alayhi wasallam mënoon na taw da toog ci kaw mimbar bi ngir mën a xutba loolu dana am waaye tamit dana taxaw ci mimbar bi tamit ngir xutba bu fekkente ne xutba bi day taxaw tamit ci mimbar bi mimbar boobu nag ñetti ca ñetti ci euh, rek la euh, ñetti euh, ñetti ba ñetti étape la maanaam ñetti étape rek la maanaam ñetti marche la voilà ma ngoog maanaam mimbar boobu amma sayyidna Muawiya radiyallahu anhu moom moo diggoon lool Marwan ibn al-Hakam rahimahullah radiyallahu anhu mu daal di koy yëkkati maanaam mu def juróom mu def ko juróom benn ngir ne comme niñ ko xamee woon Seydina Aboubacar radiyallahu anhu dafa wàccoon benn bi Seydina Omar wàcc bi ci def Seydina Ousmane nag radiyallahu anhu ne moom day yéegaat ci yeneen bi nekkoon sallallahu alayhi wa sallam ngir ne day ragal bu defee noonu dañuy dem ba nga xamante ne gaa yi ci suuf la ñuy taxaw dootuñu taxaw ci minbar bi te loolu dootul dootul gisati njariñ bi radiyallahu ta'ala anhu nee na kon nag fa amaratu mu daal di koy digal maanaam ndaw sa digal ko fa amilaha mu daal di koy jëfe min tarfa il ghaba ci ak garabu Dakar goo xam maanaam goo xamante ne euh, ci bërëb yoobu la nekkee maanaam ci madinatul munawwara ala saakiniha afdalu salaatu wassalaam summa topp nag jaa mu daal di dikkee bi haa ci moom fa arsalat mu daal di yónni yabal ila rasulillahi ndawal yàlla li sallallahu alayhi fa amara biha mu daal ko mu daal di wax ne maanaam mu daal di joxe ndigal moom yenente bi sallallahu alayhi wasallam fa wudi'at ñu daal di koy teg haahunaa foofee maanaam ñu mu daal di wax mi yenente bi sallallahu alayhi wasallam daal nañ ko jël ñu indi ko teg ko ci nga xamante ne moom mooy place minbar bi mu ne summa topp nag ra'aytu gis naa rasulullah ndawal yàlla li sallallahu alayhi wasallam salla mu daal di julli alayha ci kawam maanaam foofu tamit Euh, gisoon nañ ko ci kitaabu salaa ah, maanaam euh, ne yonent bi sallallahu alayhi julli na ci kaw mbar bi ànd ak ne mimbar boobu moo tax bañ ko tegee euh, maanaam biñ ko tegee mim daqaar gi nga xam ne mooy garabu ci tàndarma daq gi nga xamante ne ci la moom la yonent bi njëkkoon a amee sallallahu alayhi wasallam moom la ñu remplacé ak mimbar boobu da garab googu nag ni mu meloon ni mu mel dàq euh, gi euh, maanaam bi ci bii bi ñu ko jëlee yeneen bi sallallahu alayhi wasallam ñëw teg ci minbar bi da dàq euh, bi dafa dafa yuuxu comme ni nga xamante ne noonu la gëléem di yuuxu maanaam noonu la yuuxu maanaam ñu dégg ko yeneen bi sallallahu alayhi wasallam teg ci loxoom ne ko soo bëggee ma yéegat sa kaw soo bëggee itam ma daal di lay boole ci garab yi nga xam ne dañ koy saxal biir àjjana mu ne ko waa boole ma foofu ñu daal koy yóbbu foofu mu mu ne ko baax na mu daal di noppi looloo ko noppi dox subhaanallah loolu moom mooy wane maanaam li nga xamante ne noonu la mboolem mbir yi yi nga xamante ne dañuy yëngatu ci zahir ak yi du yëngatu ci zahir yiy wax ci zahir ak yi nga xamante ne ci baatin rek la ñuy amee kaddu ñu ñëpp dañoo bëgg yenente bi sallallahu alayhi wasallam sopp ko cofeel koo xamante ne mënuñu muñ tàqali koo ak moom sallallahu alayhi wa alihi loolu moom moo tax dégg nga bañ ko tegee foofu mu ne nag kon yenente bi sallallahu alayhi wasallam yéeg na ci kaw minbar ba boobu waxuwa eh, eh, moom yenente bi sallallahu alayhi wasallam mi ngi kabbar mu ne mu ne salla dafa jula alayha ci moom wa kabbar mu kabbar waxuwa te moom yenente bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam alayha mi ngi woon ci kaw minbar bi summa topp raka mu rukoo waxuwa te fekk moom alayha ma nga ca kaw mi mu ngi ci kaw minbar bi summa topp nazala mu daal di wàcc alqahqara dellu ginnaaw fa sajada mu sujjóot fii aslil mimbar ci dattu mimbar maanaam ci cosaanu mimbar bi fi ñu ko ni ñu ko daajee ci suuf si noonu ci cosaan bi foofu noonu la sujjóot maanaam kon dafa wàcc ngir mën a sujjóot ah ma topp nag aada mu daal di yéegat maanaam loolu kon niñ ko gisee woon maanaam day wane ni yenn mouvement ndaw yi bu dee day jariñ maanaam du yàq julli bu dee day dafa bokk ci julli da koy defar su ma topp nag aada mu daal di delluwaat fa lamma ba nga xamante ne faraga noppi na. maanaam pare na aqbala la daal di dëgmal ala naasi ci nit ñi fa qaala mu ne maanaam kon julli ci kaw mimbar bi ci anam ji nii su fekkente ne amul dara lu tax maanaam du doon loo xam te ne lu ñu yoonal la waaye nag li tax moom mooy maanaam dafa am xikma bi tax moo tax nit mu daal koy defee nii moom yenente bi sallallahu alayhi wasallam daal ne ayyuhan naas ey yéen nit ñi inni naka man sanaatu jëf naa haada li ta tam ngir ngeen mën a maa roy walit ta'allamu bu ko defee ngeen jàng ngeen mën a xam salaati sama julli maanaam ngeen gis naka lay jullee ngeen mën a doxalee noonu loolu tamit day wane ne ab jàngalekat maanaam du ñàkk muy def loo xamante ne maanaam muy def exactement li nga xamante ne noonu la yenente bi sallallahu alayhi wasallam di def ak loolu mooy li nga xamante ne mooy lu war te njàngale bi ci gën a sax mooy bi nga xamante ne da koo def te nga def ko ci ay jëf maanaam boobu njàngale moom mooy gën a sax lu tax maanaam wax ji ku ne mën na koo déggee nu ne waaye jëf ji moom benn rek la kenn mënu koo déggee kenn mënul wax ne jëf ji ñii la firi nañ ko nii wala interprété nañ ko nii wala naa dégg nga loolu kon moom moo moom maanaam moom moo tax kon gis nañ ne imam al-Bukhari rahimahullahu taala mi ngi koy wax maanaam ci li mu wane ne yenent bi sallallahu alayhi wasallam maanaam bi ñuy werante ci ban bant ci la yenent bi sallallahu alayhi wasallam daan yéeg ci mimbar bi te yenent bi sallallahu alayhi wasallam daf ci ne maanaam mimbar boo xamante ne dama ciy toog bu fekkente ne damay wax ak nit ñi xadis euh, euh, <coughs> euh, bi imam al-Bukhari indi woon na ko xadis numéro 377 ak 448 dana ko indiwaat insha allah xadis numéro 2494 ak 2569 imaamu Muslim indi na ko xadis numéro 544 imam Abu Dawud indi na ko xadis numéro 1080 imam an-Nasa'i indi na ko xadis numéro 739 imam Ibn Maaja indi na ko xadis numéro 1416